di sonal seen bopp ci ay mbir nee na ngir expier seeni bàkkaar waaye ngir expier waaye ngir lan ngir borom bi ngir am gërëmu yàlla waaw mu ne nag gis nga seen rahbaaniya boobu prêtrisme boobu ne dañuy xañ seen bopp li leen borom bi daganal ci soxna yeeg yooyu mu ne loolu ibtada'uha ñoo ko créé ma katabnaha alayhi borom bi. nee na farataalu ma koon seen kaw de illa ibtigha ridwanillah nee nañ koo defoon ngir am ngërëmu yàlla waaye famaa ra'awhaa haqqa ri'aayatihaa sàmmoon te woog ñoom dëgg nañ waxe woon sax lañ jëloon engagement engagement mooy defuñu ko dëgg-dëgg sàmmoon te ñoom ñii war a wax yi ne lii day wane ne kullu bid'atin dalaala waaw bid'a bu nekk rek ak cànkute la parce que amul benn parce ñoom seen façon bii ñu bëgg jaamoo yàlla amul cosaan ci seen diine amul benn diine bu yàlla sariya bu yàlla wàcc amu mooy sariya boo xam ne yàlla da koo wàcce ne gaa yi yéen góor ñi def leen nekk leen ay ay yéen ak jigéen ñi jigéen ñi bu leen sëy góor ñi góor ñi bu ngeen sëy jigéen ñi ngeen def foofu muy ak jaamu yàlla loolu yàlla wàccewul sariya bu mel noonu masula am bañ na ma ne man maa yónni yonente yi alayhi salaatu wassalaam wa ja'alnaa lahum wa dhurriyya nee na maa yónni yonente alayhi salaatu wassalaam yónnil defal leen ay ñu am ay soxna ak ay njaboot ñii nag ñëw créé loo xam ne ne loolu la ñuy jaamoo yàlla ah yow yaa ngi ko doon wax ci hadith bi nga génn keroog ah. ماذا كان يفعل أبو إسرائيل أجب أبو إسرائيل la doon def ah Abu Israaïl de Mawlaana Ibn Abbaas de radiyallahu anhuma nee na Abu Israaïl de nadara an yaquma fi shams wala yaq'ud wala yastadil wala yatakallam wa yazur fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam muruhu falyatakallam wa liyastadil wa liyaq'ud wa liyutimma sawm voilà mu ngi mel noonu la mooy abu abu israil radiyallahu anhu qaysar <laughs> ñu ne mooy qaysar wala qays wala yusayr ah waaw léegi moom la la defoon te bokkoon ci waa Quraysh dafa ni daroon jël engagement ci boroomam ne day taxaw ci jant bi du toog du kerlu te du wax ak kenn day woor yonent lay saasaam yu njëkk yëpp la ne ko na ko bax li yàlla kese ñii dañoo jël loo xam ne du jaamu yàlla mooy manoo cee am ngërëmu yàlla ci loo xam ne du jaamu yàlla sonal sa bopp la tudd ñii nag loolu lañ def moo tax famaa ra'awhaa haqqa ri'aayatihaa tekkiwul dañoo nekkoon ci lu baax de mu ko mooy engagement ba ñoom moom la ñuy def en tout bu dee bañ a sëy loolu moom de toute façon amul benn cosaan gis diine loolu bid'a la boo xam ne ñoo ko créé te moom ko ñoo ko créé nag ça sera très difficile ñu continuer moom waaw famaraw a xarin ayatiha ndax dafa dem à l'encontre ci li leen borom bi bind ak ni mu leen mooñe waaw tazawwadul wadud al wadud al wadud al wadud denc leen ñi nga xamante ne dañuy mën a am doom te ngeen sopp leen yow ngeen ñëw ngeen denc ñoon ngeen ngeen ñëw ñu ne leen lool bu leen ko def te borom bi noonu leen bindee waaw ñu ne déedéet ñii bédaa gu rëy lañ def ibtada'uha suñu borom ne nag defu waxoon ñoom de ñoo ñoom ñoo ne dañuy sàkku ngërëmu borom bi moo tax mbir yi doyul rek nga ñëw créer sa lu la neex comme jaamu yàlla naan damay ut ngërëmu yàlla déedéet il faut. mu am cosaan ci diine ji dëppook lenn ci diine ji alors que ñii li ñuy benn cosaan ci benn sharia bu yàlla ma sa wàcc fama ra'awha haqqa ri'ayatiha mënuñu ko woon ak ñoom wottali mënuñu ko woon a sàmmonteeg moom woon a sàmmont woñonog lañ waxoon a dëgg-dëgg lañu waroon a sàmmonteeg moom waaw suñu boroom ne la aatayna a amanu minhum ñu jox ñu gëmoon ci ci ñoom te yemoon seen yonent ya bàyyi woon walla <laughs> ajrahum seenu fay ñoom waaye wa kasiirun minhum li ëpp ci ñoom ñi doon def yee naan dañuy euh, dëddu ci loo xam ne baaxut parce que santul borom bi digalu leen ko ñoom ñu defal ko seen bopp te daa dem à l'encontre que lii leen yàlla digaloon ñu ëpp ci ñoom nag faasikoona ay génn topp leen kon ñaar yooyu ñaar kii yooyu la kon al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne wa qaala taala mu ne borom bi tabaaraka wa taala nee na ba léegi wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankaasa waaw ca suuratul nahl suñu borom tabaaraka wa taala mu ne wa qaala wax na taala borom bi nga xamante ne moo kawe te yéegut nee na wala takunu ngal la waay yéen way yàlla yi bu leen mel ni bu leen mel mukk kallati comme ndaw si nga xamante ne nii moom <laughs> moom lan mooy ëpp la nga naqadat ghazlaha ndaw si daal lenn lay def saa bu xëyee day jël mooy naw ñooñ di ràbb ay sër wala ay yére comme li pepe bi di def di ràbb ay ay ay yére quoi ay sëru rabaat yooyu menuisier bi wa non tailleur bi ki nga xam ne moom day tricoter moom liggéeyu boppam loxo lay def manuellement day jël di ràbb ay ay ay ay darab di defar looyu di defar ay sër di def yooyu mais moom da koy ràbb ba pare bu defaree affaire bi ba pare ah <laughs> ba ñu ba ba ku romb nag ah ajaa ah, diw mbir mi rafet na de ah man ma sa affaire bi rafet na ah. sa mbàjj mi nga mi nga mi mi mi nga ràbb na sa bi nga ràbb rafet na ainsi de suite mu mu mu bàyyi ba pare mais bu paree rek lan lay def bu guddi jotee mu commencé jàppaat wëñ ko ko wëñ la commencé fa wëñ nga kii woon di par benn di ko naan tereet di ko dindiwaat di ko xëcc waaw <laughs> mooy dafa sonn journée bi ci liggéey bu metti bi manuellement bii muy def am ci temps lool waaye dem ba <laughs> dara desul lu dul sottal sa waay mu daal di koy naqadat mooy mu firi ko ba moo ñëwaatee yow ba yow affaire bi rafet na boo ko rombaatee wëñu ngay gis toog euh, euh, euh, taawu <laughs> yoo wëñ gi gis nga sër bi nga doon wala rido bi nga doon wax rafet na alhamdulillah moom la firi wëñ wëñ jam ci defoon moo nekk nii nga gis ci ay couleur yu wute moom la def lii suñu boroom nag ne bu leen mel ni waajib ndaw su mel nii waaw min ba'di quwwatin ankaasa def ci hein coono kattan talent def ci lépp ba sonn ba dara desul liggéey lii lépp ba dara desul lu dul résultat bi mu ñëw firi yépp <laughs> yàq lépp mu ne bul mel ni kooku rek bu leen mel ni kooku loolu mooy lan mooy yow jaamu yàlla loolu xoola koor gi ñu génn xam nga mooy lan yow koor gi ba mu tàmbalee nga naan nag da ngay sunna <coughs> génne sa socc arrêté say musique arrêté say say téléfilm ak say télénovelas ak sa yu mel noo nee sa caaxaan yëpp nga teg ko nee championnat bi nga tege ne ko nee lamb yooyu yëpp teg ngeen ko ne lee tama yeeg ndënd yeeg tànn béer yeeg gumba yeeg fuural yeeg concert yeeg ah jubilé yeeg ah ñoom ñëpp arrosé yeeg yëpp ngeen teg ko di nekk nag ci alxuraan di rek ci déglu ak a jéem a liifantoog di def yooyu di jéem a sikkar salaat wala nabi di daqi ngay sellal di bomb sa bëñ yi muy dina yeer masha allah di sunnaal di julli waxtu du la raw xam nga ko mu def ko vingt cinq jours weeru koor mais bu ñëwee juróomi fan la ci des ñaar mu ngi waajal tëgg gi ñu war a tëgg soraado wala cosaan wala grand grand la ak Diourbel ak ak feneen ak feneen ak Casamance waaw Ndar waaw moom mu ngi waajal yooyu allah ngir lan Korité soirée dansante la nuit du Korité gaa yi di kii kay xoolal rajo Sénégal yi rek <laughs> daje yëpp di tëb di jël sàngama fay kii ah. caaxaankat bu mag bi dina réussir ci réew mi moo koy dëgg kus euh, entraînement nga ak sangam nga gis placé moom jeex na bu yàgg boo yéexee doo am placé na te kat koor gi jeexagul mooy waa ji moom xoolal la mu sonn yëpp moo ndaw sii nga xam ne mu fassiru ne naan rahmatullah alayhi benn jigéen noonu bu ne woon Quraysh noonu la doon def day ràbb ay ay ay yu baax yu rafet waaye bu paree moom na mu paree la koy tiri tiri ba lépp tegu mais mu desewaat wu ñu kese tàmbaliwaat moom waajal yow bi nekk ci koor gi di di waajal soirée dansante du du de la Korité waaw au grand au grand yaa gaayee yem bi yaa ndaw siiwa yem loolu si borom nag loolu la ne bu leen mel noonu wala takunu nga la waay bu leen nekk. allati kon ndaw si nga xam ne naqadat ghazlaha lam doon rab di ko ñaw da ko ne tereet waaw da koo fecc bam set mel ni ma su koo def <laughs> waaw ginnaaw bi mu ci defee sa son talent ak son doole ba daal di def ay fiile affaire yu lu rafet mu ne bu leen mel noonu mooy sa jaamu yàlla bi nga defoon nan la la iblis mën a naxe ba nga nga war a liñ naan cerise au sur le ci war a def nga jël sa tànk dëgg ko ci ci ci gâteau bi nappaaje ko te tànk yi ci fosse septique nga ko génne mooy yàq nga gâteau bi yàq yow rek yàq gis nga ndaw si yéene yem yow mi nga xam ne ah tabaski noonu ngay def soirée dansante jour tabaski waaw korite mu ngi noonu ñépp rek mu ngi noonu kon loolu kon lan la ñuy digal ak damu am euh, rapport ak suñu lëkkaale ak suñu bunt kon mooy lu baax li ñu jot a def il faut savoir hein hein conserver nos acquis ak yi ñu jot a am xas koo def te yaakaar borom bi nangul ñu ko bu ñu def loo xam ne moo koy yàqaat ci suñu tayeef waaw ndax suñu borom dane man jaa bil hasana ku fi ëndaale yiw def ko kese doyut mais na agsi ci man yawmal qiyaam laa wax mais bu dee da ngay def ah yow boo gasee ba miri te nga gas moo gën a euh, euh, moo gën a metti suuraat <laughs> gis nga ay xeer lu ne di nga bu dee ab kekk la nga sonn ci lool ba amuk kàmb nga ñëw bàyyi ba dina non ok waaye jëlaat affaire bi ja yomb na jël peel bi rek sottiwaat affaire yi ci biir maasalewaat bu subaa ko war a sàmbaliwaat loolu ku xelluwul moo koy def ku am problème de conscience problème de xel julli nag warula mel noonu jëfu yiw yiw yi muy def da koo war a conserver da koo war a wattu ba dara du ñëw du koy yàq loo xam ne lu muy tay la lu bàyyeekoo fi moom waaw kon nag wala takunu kon al muhafaza di wattu jëf yi ñu jot a jëf te nekk it di ko jëf te bañ koy def loo xam ne da koy yàq waaw loolu suuratu naxli la voilà loolu nag imaam lii la ci indi waaye après mu ngay yokk tattaxiduuna aymaanakum daxalan baynakum an takuuna ummatun hiya arbaa min umma innamaa yabluukum allahu bihi wa liyubayyinanna lakum yawmal qiyaamati maa kuntum fiihi taxtalifuun aaya 93 kon nag mu ngi noonu 92 mu wax wa mu ne aaya bu mujj bi nga xam ne moom lay indi ci garab gi ah muy indi saar bi jiitu suuratul naxli waaw muy suuratul xijri di fa indi benn laaya ba mujj nga xam ne laaya yi ñu composé garab gi ak mu indi beneen. boo xam ne ci la ñuy ci lay arrêté ci mosal gi ñuy mosal lenn ci garabu gii ci e, toolu nit ñu sell mu ne wa qaala ta'aala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqiin mooy aay bu mujj ci suuratul Hijr muy aaya quatre-vingt-dix-neuf téeméer bu manqué benn mu ne wa qaala taala mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegu de nee na wa'bud rabbaka ay way jaabul sa borom yow sayyiduna muhammadu sallallahu alayhi wa sallam waaw waaye jaabul sa borom yow mi nga xamante ne ni yaay jaab bi hatta ba ni nga xamante ne ni ya'tiyaka la lay dikkale al yaqiin li nga xam ne mooy dee waaw jaabul sa ba lu leer nga xam ne amul sikki sàkk dee moom amul sikki sàkk gaa yi kay lu ne mën nañ fee nekk di sikki sàkk waaye bés bu dee nee tël dóor gaa yi sàgganoon yépp commencé seetaat seen bopp moo tax yonent baay saa saa doo wax naan dee leen fàttaliku waaw haadimul la al-laddaat ki nga xam ne haadimul la al-laddaat mooy fekk bànneex ya moo koy moo koy moo màbb waaw dee <laughs> dee da fekk gaa yi ci seeni bànneex seen jeete seen mbëgte rek mu frappé bu frappé rek am kum jël gaa yépp nag daal di daal di am problème nag di sellal bu dee ñu caa ay ay ñoo xam ne dañoo sàgganoo <laughs> ñuy bàyyi xel bu baax nga gis leen temps yooyu moom daggit yi teg nañ ko ne dootuñ ko sol waaw waaw nga foog ne waaw waaw woo kii moom moom kawe na léegi yoo deewa frappé kon nag mu ngi noonu nga euh, kon loolu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka dikkal la al li nga xam ne mooy li leer nañ te mooy dee bul def nag la boroom masaalik doon wax <laughs> radiyallahu anhu bi muy wax il eh, faut suufi yi quoi waaw nga xamante ne ay caaxaankat lañ ba pare di firé aaya yi loo xamante ne demewul lool waaw demewul lool naan lan moom la doon wax naan wa fassaru lafdal yaqiini bil yaqiin fi aaxiril hijri bilaa mawtin yaqiin mu ne gis nga foo suufi yi nag mooy naxaatekat yi ci waxul tasawuf man Bamba maa leen di wax lu leer déglu leen ma fii bokk na liñ lay jaay di jaay ne dañoo xam dara te xamuñu ah wafasaru ñu ngay jéema firi lafzal yaqiini li nga xamante ne mooy kàddu ga ñëw ca suuratul fi aaxiril hijr mooy saar bii wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin jaabul sa borom dee gi nga xamante ne mooy al yaqin dikkal la ñoom nan lañ ko firee mu ne wa fassaru lafdal yaqini loolu lële ñoom dañ koo firee ah bil yaqini quoi <laughs> waaw te loolu dara yóbbuwu leen ko lu dul ñu firee ko ne mooy certitude mooy yow jaamul sa borom ba am lu la leer boo amee lu la leer bàyyi jaamu yàlla bilaa mawtin ñu firee ko loo xam ne lu wuteeg dee yaxin goo xam ne luy ñëw la te loolu lan ko def moo tax gars yi dañuy bàyyi jaamu yàlla ah. moo tax mu ne wa yadda'i al-ba'du al-wusula tarika ibadatin hatta wa gharrahum fii daaka su'ul fahmi wa danasul hijaab bi ghayril ilmi wa badda'il ba'dul usula taarika ibaadatan wala ibaadatin taarika ibaadatin wala taarika ibaadatan wa yadda'i al-ba'du al-wusula tarika ibadatin hatta yasira halika wa gharrahum fi dhaka su'u al-fahmi wa danasu al-hijabi ghayri ilmi wa fassaru lafza al-yaqini bil-yaqin fi akhiri al-hijri bila mawtin yahin mu ne lépp lépp wa yadda'i gis nga ñenn ci ñoom lay fóora mu ngay woote al bardu leen ci ñoom les faux sëriñ les faux soufi te daanaka mbedd boo romb léegi ñuy taxawaaloo réseau social boo gis ñoo fa ne pour ñu ak rajo yeeg yi di wax ay ay ay njombe kese nit ñu bari topp leen mu ne ñenn ñi dañuy woote ne ñoom ak gënañ ca yàlla ko waa ba moo tax kaarikaa ñu bàyyi ibadatin wala ibadatan bàyyi jaamu yàlla nga giseen ñu bàyyi loo xam ne jaamu yàlla la bu wóor bu kenn ne bàyyi lañ julli quoi loolu <laughs> doo leen gis ñu julli ah ah moom ah, julli mu ne waaw dañuy bàyyi julli wala ñu ne dootuñ woor waaw ibadata ak jaamu yàlla lañu naan délaissé baaxul duñu ko def ah yaa Cheikh Ahmad al Khadim alayhi karam wa al baqi al Qadim waaw lu leen teg ci mu ne xam nga lu tax def ko ndax nee nañ ñoom ñoom ñoom bàyyi lu baaxul wu su waxee rek àgg nañ ca yàlla te àggee ci yàlla gannaaw wu ko waa mën nañoo bàyyi jaamu yàlla. taarika ibadati hatta yasira halika noonu nag lay mujjee ba nekk koo xam ne ba bàyyi yàlla ba mu àll mais comme que ba deewul man nekkee rëpp mën naa delluwaat mais gis nga bu continuer noonu bu mooy bu ko borom bi rëppee noonu lay mujjee ba ni muy waaw lu ko waral mu ne wa fii zaaka gis nga li dem woor ba ñu jàppee xam euh, di façon firi yu yées yi ñu yor ci alquran booy wax ñu naan alquran a leen may li ñu nekk naan teewu yoon ci alquran jël ay laay yoo xam ne du ko firee lu leen neex waaw <laughs> mu ne nag li leen teg lool mooy suu'ul fahmi waaw mooy ñaawu compréhension amul benn compréhension bu baax ci alquran waaw. amuñu benn compréhension bu baax waaw amuñu ko ñaawu compréhension ak dégg alquran ak diine wadanasul xija waaye ak tëre ak takk tilim seen biir seen xol bi xëy ne ilmi bu àndul ak benn xam-xam amuñu benn xam-xam amuñu ko waaw benn xam-xam amuñu ko amuñu dara tax nag wa fassaru ñuy tekkee lafzal yaqiini gis nga saar boobale ci suuratul Hijr wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin ñoom ñu ngi koy feet tekkee kaddu boo gële bil yaqiin ci ne mooy am certitude quoi boo amee lu la leer waaw jaamul sa borom ba am lu la leer boo amee lu la leer bàyyil jaamu yàlla waaw ñu bañ koo firi fii aaxiril Hijr ca jeexitaalu suuratul Hijr bilaa mawtin yahiin ñu ngi koy firi leneen lu wuteek la nga xam ne mooy al euh, mooy faatu hmm? yaxin boo xamante ne nii gu gu gu excellent gu jot la waaw mooy lii mooy seen problème waaw lii mooy seen problème ñàkk a xam ba pare rek di jël téere euh, aaya alquran yi di ko firee nu mu leen neex waaw di ko firee ni mu leen neex xoolal. am na beneen boo xamante ne ni gaa yi dañ koy wax mooy façon yii sëriñ bi di wax nga dégg ñu ñu ñuy jël ay aaya naan mooy yoonu diw mooy wane ne yoonu diw mii ci alquran ci loo xamante ne mooy seen ñàkk a ay jaamu yàlla yu sax yii sëriñ Tuubaa di wax radiyallahu am ñu bàyyi ko ndax seenu ñàkk xam dara ak seen ñàkk a ak ñàkkam xam-xam nga dégg ñenn ñi naan gis nga laaya bi wax ci suuratu Saf yaa ayyuhal ladiina aamanuu hal adullukum alaa tijaaratin tunjiikum min adaabin aliim tu'minuuna billaahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna fii sabiilillaahi bi amwaalikum wa anfusikum zaalikuma xayrun lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn dhalika al-fawzu al-'azim wa uxraa tuhibbuunahaa nasrun mina Allaahi wa fathun qariibun wa bashshiril mu'miniin. aaya dix ba aaya treize nga dégg ñenn ñi ñooy tëbi ñi Sëriñ Tuubaa di wax ni radiyallaahu anhu as-Shaykh Abul Mahamid wallaahi ñu naan la yaa ayyuhallaziina aamanuu di di di di dëgëral caaxaan yi ñu ne ne alquran mooy wane ne yoon yu ñu nekk mooy yoon wu baax yoonu julli ñàkk woor mooy bàyyi taarikan ibadata bàyyi ay jaamu yàlla yi wax hatta yasira halika ba dama mujj aw lu tax li leen fi zaka su'ul fahmi wa danasul hija bi ghayri ilmi wa fassaru dañuy tam na ño alquran ñoom lu ànd ak seen bànneex ñu naan yaa ayyuhal lazina amanu e yéen adullukum borom bi nee ndax duma leen degtal ala tijaaratin ci ak yaxantu boo xamante ne commerce boo xam ne tunjiikum moo leen di muccal moo leen di sowe min azabin alim ci mbugal moo xam ne mu dar la mooy lan ana commerce bi mooy lan borom bi yaxantu ko mu ne tu'minuuna billah da ngeen di gëm yàlla wa rasuulihi ak ndawam di sallallahu alayhi wa sallam ngeen di kër kër yi di nag ndayi fi sabilillahi bi amwaalikum ak seen alal yi wa anfusikum ak seen bakkan yi seen bopp zaalikum loolee xayrun lakum moo gën ci yéen in kuntum ndéem nekk ngeen ta'lamuuna dañu xam yaghfir bés bu ngeen ko defee yaghfir lakum dunuubakum dina leen mucc dina leen jéggal effacer leen seen bakkaat wa yudxilkum mu dugal leen jannaate aljanna yoo xam ne tajri day daw min tahtiha taranam al anhaaru dex yi wa masaakin ngeen am mooy dëkkuwaay tayyiba yu teey fii jannaati an ci aljanna yi nga xam ne mooy aljanna yi sax zalika lii al fawzu mooy ngañaay al azimu gu màgg wa ukhra ak leen tuhibbunaha bu ngeen sopp la nasrun min allah ngañaay guy duggee ci yàlla wa fathun qarib ak ubbee bu jege wa bashiril mu'minin déggalal yow yonent bi saa saa mooy ngëm yàlla ñu ne lii mooy wane ne ñoom yoon wi nekk moo baax. te li wax ni li gaar waaye képp koy julli wala bu ñoo ñu julli nag mooy ñoom ñoo leen gën ñoo leen raw parce que suñu yoon a gën a simple ñu ne suñu boroom a ko wax ndax tu'minuuna bi ijaaratin tunjiikum min adaabin aliim dañuy musal ñu mu war mu tax ni muy safara dañuy gëm yàlla gëm yonent bi saa saam di kër këri ci yoonu yàlla léegi gëm yàlla gi ñu ne ñoom bañ nekkee jullit gëm nañ yàlla gëm nañ yonent bi saa saam te lépp ci ay wax kese la watu jaahiduuna ñeen di kër këri tàkkee wuñ ko jihaad de rayante déedéet mooy ñoom coono yi ñuy def ci dandangi comme ndaw si seeru Seydina Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu al-Juhani ne woon day dem ba Makka dox tànk façon li mel noonu lañ jàpp jaamu yàlla waaw mooy sonal bopp ci loo xam ne borom bi waxu la def ko ñu tomboo ko di ne dañuy tarbiya seen bopp wala keneen diine ne da leen di tarbiya ci lii la ñuy ne loolu lañ tudd ñoom wa tujaahiduna fi sabilillah waaw ak ñenn ñi daaw dañoo contradictoire ñu ne ñoom affaire bi ñoom li leen yàlla di du ñu ko def waaye ñoom ñooy seet li nga xam ne moo war a neex yàlla wooral wooroo mais naay joxe ay ndox amul sens. amul sens léegi yooyu nag lañ tudde mooy façon yu mel noonu lañ tudde tujaay bi ngeen di kër këri fii sabilillahi ci yoonu yàlla bi am waali ko ak seen alal moo tax sax luñ joxe ñooy joxe ñoo gën a mën a joxe ñépp ñu ne loolu noonu nag ñuy def mais ku dee bàyyi nañ jaamu yàlla ji julleek woor ak aj ak ñoom lii ñuy def borom bee leen ne yéen dinaa leen muccal seen yoonu ñi ñuy kër këri ci yoonu yàlla ci seen alal di dépenser rek waaw wa anfusikum ak seen bopp mooy dañuy ñàkk jar bu jaree sax naan naan naan ñoom pare nañu seen bakkan rot wala yu mel noonu ci liggéey bi ñu nekk di liggéeyal sëriñ diw wala maamam diw waaw nee na ngir ngir ngir ngir ngir am ngërëmam ci loo xam ne mooy yàlla la ndax li la yàlla digal defoo ko nga ne da ngay am ngërëmu sàmba wala Demba wala Aston na way ak Elisabeth ci leneen loo xam ne yéen na koy xalaatal seen bopp. mu ne nag borom bee leen wax yi ah ne daalikum xayrun lakum lii moo gën ci yéen in kuntum ta'lamun ngeen xam ne comme que ñeneen ñi xamuñu moo tax ñuy sonn ci ay jullee woon ñoom nag ñoo xam dëgg-dëgg ñoom ñu ngi firi moo tax seenu yoon ci alquranul ah yoonu diw ci alquranul karim wax yi wallahi ñii la Serigne Touba di wax radiyallahu anhu <laughs> waaw lu tax parce que ñoom nañ ne àgg nañ moo tax ñu naan gaa yi ñii ay diggu surface lañ quoi. gars yi topp charia yi dañ leen di yërëm sax c'est des personnes ñoo xam ne chariatique quoi ñoom affaire charia lañ dox ñun nag ñoo nekk ci xaqiqa bi da wax naa la dérive yi nii ci yoonu ahlu sunna wal jamaa doo ko fekk lu dul ci suufi yi non ñiy woote wu soufisme kese nga koy dégg moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu wàllu lii ci Masaalikul Jinaan bi muy wax lii ñoom kese la ko déggee dalee na dalee na wane moo tax képp koo xam ne yow xam nga li wax ko ba pare nga nangooti ñu lay nax sa waay bu ëllëgee bul yedd ku dul sa bopp fala talumanna illa nafs wallahi bul yedd ku dul sa bopp quoi parce que leer na nañ ibbaana jahran annama shuyukh hada az-zaman julluhum fukhuh wallahi loolu la ko wax dëgg dëgg leer na jëfëran man Bamba ko wax ne sama wax ca kaw nag du lu may nëbbu dama koo bind mu waaw am na maa suyuuxu a gis nga sëriñu léegi yi hada zamani suñu jamono ji te jamono ma tane woon suñu jamono ci yenn domaine yu bari parce que léegi gis nga taay man nga réer fële kenn xamula mais gaa yi amul yooyu amul mais léegi da ngay def sa kuréel léegi tas ko ci bi ñu bari topp la nga mbaa ñoo ñëpp yóbbu leen jëndama. bu leen borom bi gindi woon ñoom moom la ëpp ci ñoom fuxuuxu ay këpp tël lañu wallahi ay piège lañu boo leen toppee nii lañ lay def waaw loolu ndax dañ ne ñëw ak gi nañ wayen dari bordu luusula waaw ba moo tax ñu bàyyi jaamu yàlla ba ni muy alkoo nga gis ko muy dund nekk ku hal ku dëkk am ay taalibe yoo xam ne boo leen sàcc loolu ñoom ñépp ñu nekk yoo xam ne bu leen yàlla faatee ci nii mais ñii kenn manu leen a repêché yal na yàlla gindi ñu gindi ñëpp amin kon al imam an-Nawawi wax aaya bii nii wa ta'ala mu ne borom bi tabaraka wa taala ne wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin alhamdulillah jaamul sa borom ba dee di la loolu mooy la mooy al muhafaza mooy nga wattu kon jaamu yàlla yi nga nekk ah ne de bu ko ba ngir dara yow téel wattu ko bu baax ba ni la ci dee di fekk fekk yaa ngi ci jaamu yàlla yaa ngi ci lu neex yàlla kon loolu mooy lëkkaale bi léegi bu njëkk bi ci garab léegi nag bii di ñëw mu dugg nag ci xadiis yi di beneen wàll bi nga xam ne moo composé toolu ñun ñu sell ñi garabu ñun ñu sell ñi ja'alana allahu minhum